alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalisi wal arba'iin. baabu ikraami ahli bayti rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayaani fadlihim. kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna bi nga xam ne wala garab gi ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum doon wax ci ngëneel gi nekk ci di def yiw di rafetal jëme ci sa xaritu bàyyi àndandoo bàyyi way la yaay ak jegeñaale yeeg sa àndandooy soxna ya fi jóge ak ñeneen ñépp ñoo xam ne ñu boroom bi tabaraka wa taala daal di sharia ñu leen di teral ñu gisoon ci xadis bi xam ne moom lañ mu jëwoon gis mu doon xadis saydna anas ibn malik <coughs> radiyallahu anhu xadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu doon xadis numéro trois cent quarante-cinq bi ne xarajtu ma'a Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhuma fi safar fa kana yakhdumuni fa qultu lahu la taf'al ila axiril aaya ila axiril xadiis tey nag al imaam comme niñ ko waxoon ñu war a dugg ci bunt bu bees muy buntu boo xamante ne ni day wax ci baabu mooy 43 wala ci garab gi muy garab numéro 43 nga xam dafa am lëkkale lool ak ni ñu jeexale xadiis bee nga xam ne Seydina Jarir radiyallahu anhu dane li tax mu ko doon liggéeyal Seydina Anas ba Seydina Anas ne ko bu ko def mu ne ko ndax gis naa lamsaar yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñuy defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam loo xam ne du ma gis kenn ci ñoom lu dul ma daal di koy liggéeyal yàlla imaam indi fi bunt boo xam ne nag mooy ña nga xam ne <clears throat> ñooy waa këram nag moom alayhi salaatu ñoom ñu moom teral gi nga xam ne moom lañ leen war a teral boo dégloo gisoon nañ ci njàngat yi que boo soppee nit lépp lu takk ci moom danga koy sopp waaw rawatina nag njabootu yonent bi salawaatullahi wassalaamuhu alayhi mu ne kon baabu gis nga bunt bi ngay gis walla garab gi <coughs> ginnaaw bi nga jàllee ci xadiis Seydina Anas bii doon wax Seydina Jarir radiyallahu anhu ni mu doon fonk nit ñi waa Lansaar ndax lu ñu defal alayhi salaatu wassalaam waa mee ñi bokk ak ñoom nag mu ne baabu baabu buntu ikraami teral ahli bayti rasulillah waa kër ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa bayaani fadlihim ak di leeral seen gëneel léegi bala ñoo jàll xadiis bi ñuy dugg ndax ñaari xadiis la fi indi dina am lu ñu leeral ci ñoom waaye du leeralul ñépp ñenn ñi kese la leeral moo tax amaana ñu wax fii léegi tuuti waa ahlu bayt ñooñu comme que intitulation bi loolu la intitulé bi bokk ni mu tudde bunt bi ñooñu ñooy ñan loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nañ ci wute muy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am benn wax bu ne mooy waa Quraysh waa Quraysh ñépp ci arab yi surtout Quraysh ñoom ci seen bopp ñoom ñépp ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wax jooju dëgërul wax jooju nekkul wax ji nga xamante ne mooy bi gën a dëgër déedéet waaw <coughs> te loolu am na ci lenn boroom xam-xam yoo xamante ne loolu la jàpp e, ba wax loolee waaye loolu insha allahu taala loolu dëgërul comme ni nga xamante ne nii moom lañ ko jële ci lenn ci boroom xam-xam yi waaye am ñeneen ñu ne waa qus waa banu qusay la mooy surtout qusay yi ñooñu ñooy waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu ko mel ni Asbagh al-Maliki yu nekkoon sëriñ ci imaamu al-Bukhari yu rahimahullahu taala moom loolee la wax <coughs> waaye loolu it iginu la dëgër mu am ñeneen ñoo xamante ne nii e, ñoom dañu ne waa banu Haashim la ak waa banul Muttalib te mooy ma imaamu Shaafi'i al-Muttalibi rahimahullahu taala waa banu Haashim Haashim mooy maamu Yonent bi alayhi salaatu wa Muhammad nuuru Abdillahi shaybata Haashimin wala Haashim mee ñu ne képp koo xam ne surtout Haashim nga te gëm yàlla kooku ci njabootu Yonent bi alayhi wa salaam nga bokk. waaye ñu boole ci frère am bi di Mutalib ndax Hachim dafa amoon frère bu tuddoon Mutalib Hachim nag moo ko jëkk a génn àddina moom euh, moom Hachim amoon doom di tudd Shayba mu bàyyi woon ko fële ca Yasrib frère bi di Mutalib jóge Sham jaar fa jëlaale ko teg ko ci géléemam dugg biir màkk gaa yi waa màkk bi ñu ko gisee. naan hee waaye Mutalib am na jaam waay Abdul Mutalib kon kii de jaamu Mutalib la mu ne leen lu ngeen di wax lii kii di sama doomu frère bi di Hashim mam bàyyi woon Yasrib falaa rombaale ba ma jógee Sham ci sama voyage bi jëlaale ko ngeen naan Abdul Mutalib kii du kii di Shayba sama doomu frère bi Hashim tur boobu nag law ci Seydina Abdul Mutalib ñu naan ko Abdul Mutalib kon mooy Hashim yépp doomam yoo xamante ne nii Hashim a leen jur te ñu nekk jullit ñoom ak Mutalib moomee nga xam ne moom lañ mujj sax bi dàkkantale doomu Hashim bi di Shayba ñu ne képp koo xam ne ci ñoom nga bokk ñooñu ñooy waa kër yonent bi ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wax naan lool mooy li nga xam ne mooy mazhabu imaamu Shafi'i riwaaya la tamit bu ñu jële ci al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal moo beneen wax boo xamante ne nii dañu ne non waa banu ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam njabootu sëtu Haashim yi la waaye kii bokku ci voilà mooy waa banul Muttalib bokkuñu ci te loolu mooy waxu te mooy mazhabu imaamu Abu Hanifa ak al imaamu Malik même bu deen am na ci Maliki yi ñoo xam ne li Shafi'i yi wax lañ àndal waaye seen mazhab la ñuy ubbee mooy ne waa banul Muttalib laysu min ahli bayti rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon mu am ñeneen ñoo xamante ne dañ ne waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag du ñooñ kese waaye soxnaam yi it ci lañu voilà mooy soxnaam yi ñu ngi ci biir voilà te loolu ñu bari loolu la ñu wax ne soxnaam yi ci lañu te lool mooy li nga xam ne mooy li gën lëng mooy waa kër banu Hashim ah surtout banu Hashim yi ak ñi nga xamante ne waaye dina am na takkantal diggante soxnaam yi nan lañ ci bokki loolu am na voilà mooy soxnaam yi nan lañ ci bokke loolu wute nag waa kër surtout Hashim yi niñ ci bokke voilà loolu leer na eh, te loolu eh, eh, ci madahibul arbaa bari nañ yoo xamante ne loolu lañ jàpp que ne si soxnaam yi ci lañu mooy soxnaa yonent bi ñoom sayyidatu Ummu Salama ñoom sayyidatu Aïsha ñoom sayyidatu Zaynab bint Jahsh ak ñoom sayyidatu Safiya bint Huyay ñoom sayyidatu Juwayriya ak ñoom ñépp sayyidatu Sawda radiyallahu anhunna wa ardaahunna wa anna wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa ma'waahunna ñu ñooñu ci lañu ak waa banu Haashim léegi ku ci boole banu Mutalib boole waale ko ci waaye dinañ la wax teqantal bi am diggante soxnaam yi buñ ci bokkee ak ñee nan lañ ci bokkee léegi kon ci kaw lii mooy wax yi amaana nag li gën a dëgër mooy waxu ñi nga xam ne ñooy Shaafi'i yi ak riwaaya biñ jëlee ci al imaamu Ahmad rahmatullah alayhim ne mbir mi kat lenn la mooy waa banu la mooy sutu Hachim yi voilà ñoom te nekk ay jullit ñoom la ak ñi nga xamante ne nii ñooy waa banul Muttalib yi insha ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ni ñooy waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñoom ñooy ñi ñu tere sarax soxnaam yi nag dañ cee bokk mais dugguñ ci côté bi nga xam ne moom lañu ñu tere sarax te loolu insha allahu taala eh, dinañu ko leeral tuuti ci gàttal bi eh, eh, orienté rek ki képp koo xam ne bëgg ngaa am ci masala bii lu gën a gudd ak hadis bii nga xam ne moom lañuy ñuy njëkk a gis bu ñu jógee ci mëmbëstal mi mu def ci wàllu alquran tuuti ñu ngi leen di orienté di leen tegtal ci siratu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalam bi ñu defoon Euh, ci partie bi nga xam ne moo doon wax euh, ci discours Ghadir Khoum voilà ndax discours bi hadis bi muy njëkkandi mooy discours boobu bu nga xam ne moo amoon Ghadir Khoum foofale benn ndox la mustamqa la nekkoon ci trois miles ci diggante al Juhfa nekk li nga xam ne miqaatu ahli Sham ak foofale nga xam ne mooy entre quatre virgule quatre-vingt-deux kilomètres moo dox digganteem Khoum ndox am ndox mu fa newoon benn bassin de bassin de rétention nga xam ne ndox yi buñ jógewoon ci montagne yeeg yooyu mu taw fa la ñuy dajaloo foofu la bërëb boobu nga xam ne ndox moo mais nga xam ne moom la ñuy tudde xumma foofu la yeneen timalay saar saam nu waxe woon xadis bi ñuy njëkk a gis mooy xadis Seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma boo delloo foofu loolu nag pour euh, kii boo demee ci archive yi ñu dugal l'année mil deux mille dix-neuf Euh, foofu daggoon nañu discours boobu def ko le discours du prophète alayhi salatu wassalam à Ghadir Khoum waaw jëlaloon nañu foog naa huit jataay yoo xam ne yenn ay une heure quelque la am na boo xam ne une heure quarante benn bi quarante minutes yi des yëpp ay côté une heure dix-sept une yu mel noonu yoo xam ne gënoon nañu yaatal fii ku ci bëgg lu gën a yaatu insha allahu taala boo defee loolu ci euh, archive le discours du prophète alayhi salatu wassalam à Ghadir Khoum Euh, insha allahu taala wala nga bind Fallou Thiaw ci eh, ci kii bi euh, moteur de recherche boo demee ci archive boo defee Fallou Thiaw noonu après dinañ la génneel yi nekk foofu après nga xool ci année deux mille dix-neuf euh, am nga fooy ton ay ay ay années yi di nga gis discours boobale foofu gin na yàqu fii dañuy tënk rek insha allahu taala ñooñu ñooy waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam amaana kon li gën a dëgër mooy waxu Shafi'iyya yi ne waa banu Abdul Muttalib ci lañ léegi euh, waa banu ñi nga xamante ne comme ni ko Seydina Zayd ibn Arqam di leerale ci euh, hadith bi nga xam ne moom la ñuy gis mooy jegeñaale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooñee nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañ leen a xaraamal ci ñoom sarax mooy zakat ñuy jël zakat loolu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a ci ñooñee mooy waa kër njaboot Seydina Ali ak njabootam Ibn Abi Talib doomam yi al-Hasan al-Husayn ak Muhsin ak Umm Kulthum voilà bu kenn yaakaar na fii mu ne al-Hasan ak al-Husayn kese ñoo doon doomu Seydina Ali yi amoon ak Sayyidatu Fatima ñoom ñett ñoom ñëpp seen tur yi ñoo bokk cosaan al-Hasan wal-Husayn ak Muhsin voilà al-Hasan moo ci magoon al-Husayn tegu ci. Muhsin amoon na mais moom dafa génn dafa teel a génn àddina ak Ummu Kulthum li nga xam ne soxla la woon ci mujj gi Seydina euh, Omar moom la ko Seydina Ali ibn Abi Talib mayoon kooku doomu Sayyidatu Fatima ak Seydina Ali radiyallahu ta'ala anil jami' kon ñooñu ak waa kër Seydina Jaafar ibn Abi Ali moom ci boppam ak bi ñoom Seydina Muhammad ñoom Abdallah ñoom Awna ñooñ ñëpp ay doomam la ñoon Seydina Jaafar ñooñu ak seeni sët ñooñu ñooy <clears throat> waa kër tamit bokk nañ ci waa kër rasulillah ahlu bayt ak ñi nga xamante ne nii mooy waa kër Aqil Aqil ibn Abi Talib boo gisee ñett ñi ñëpp Seydina Ali Seydina Jaafar Seydina Aqil ñoom ñëpp doomi Abi Talib la woon ñoom ci seen bopp na ay saxaaba la ñoom ak seeni doom nga xam ne doomam ju siiw ji moom Seydina Aqil muy Muslim ibn Aqil nga xam ne bokk nañ kañ njëkkoon a faagaagal ca xew-xew Seydina al-Husayn moom la yónni woon gaa yi njëkkoo faagaagal foofu la ca bilaadul Iraq wal iyaadu billah ca Kuufa ak ki nga xam ne mooy Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu nekkoon bàyyi tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ay doomam ñoom Umaara ñoom Ya'la ak Umaama doomam di jigéen joojële nga xamante ne ñoom ñëpp ak seeni sët ñooñu ci njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ahlu bayt lañ bokk waaye beneen bàyyi taxam bi daal Abbaas ibn Abdil <coughs> mooy fukki yi al-Fadl ibn Abbaas Qusam ibn Abdi Abdi ah, Qusam eh, ibn al-Abbas Ubaydullah ibn Abbas al-Harith ibn Abbas wa Ma'bad Ma'bad di doomi al-Abbas Abdurrahman di doomi al-Abbas Kathir di doomi al-Abbas Awn di doomi al-Abbas ak Tamam mi nga xam ne moo mujj di ki nga xam ne mooy doomu al-Abbas ñoom ñi ñëpp ak seeni sët ba tey ni ñuy waxe ñooñu ci ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salati wassalam ci la woon ak seen doom <coughs> yi nga xam ne amoon na moom al Abbas doomi yu jigéen comme ni Umaama male ni mu amee Seydina Hamza moom amoon na ku tuddoon Ummu Habib ak ki nga xam ne Amin ak Safiya rahmatullahi ala al jami' wa radiya anhum waaye bokk na ci waa kër famille wax nañ la mooy sëtu yi waaw <coughs> ñi nga xam ne julli lañ coon mooy doomu Abu Lahab bi doom kenn ci doomu Utbatun Utayba ñooñee <coughs> ñoom Euh, euh, euh, kii la woon ak Mu'attib ibn Abi Lahab ñoom ñoo ñëpp Mu'attib ibn Abi Lahab moom dafa newoon koo xam ne jullit la woon moom ci ahlu bayti Rasulillah la bokk al-Abbas ibn Utba ibn Abi Lahab moom itam kii waa kër Yonent bi alayhi salaatu wa salaam si waa ahlul bayt la bokkoon na ko noonu ñoo ñëpp ak ñi nga xamante ne mooy Euh, Abdallah bi nga xam ne ak Zubayr ibn Abdul Muttalib Abdul Muttalib ci boppam amoon na beneen doom bu tudd Zubayr kooku sëtam bi Abdallah tëwoon moom tamit kooku ci sëtam yi la na ko noonu ak sëram di Duba Dubaa nga xamante ne soxna la woon ci al-Miqdad ibn al-Aswad wala al-Miqdad ibn Amr na ko noonu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak ay doomam Rabi'a ibn al-Harith Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Abu Sufyan ñoo ñépp ak Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn alxaaris ibn abdul muttalib ñoo ñépp ay ci ñi nga xamante ne ci waa kër yonente mi alayhi salaatu salaam ak nawfal ibn alxaaris ibn abdul muttalib ak doomam bi almughira ak alxaaris ñoo ñépp ay sëtam ay ci njabootu yonente bi alayhi salaatu wassalaam la bokkoon mooy daal pour gàttal <laughs> pour lim bi jeex benn yoon mooy képp koo xamante ne nii sëtu Haashim nga waaw Haashim euh, dafa amoon ay doom doomam yooyu nag ah képp koo xam ne yow Hashimay sa maam directement nga nekkoon julit ba ni àddina bi tukkee nga bokk ci branche boobu yow ci waa kër yonent mi alayhi salaam nga léegi ak Mutalib bële ndax Mutalib lu tax parce que comme daal imaamul Bukhari rahimahullahu taala soloowe jëlee ko ci Seydina Jubayr ibn Mut'im mu ne keroog bi nga xam ne euh, euh, ci la. Euh, mangu xaybar bi yonent bi saa saam xumus bi da cee jox waa banu hashim loolu ñoom xam nañ ko ne loolu noonu la war a demee ndax ñoom ñooy njabootam waaye mu joxaale waa banul mutalib ñoom ubayda ibn al harith xam nga moom lañ jëkk faat badar badar yonent bi saa saam bi muy wax ne jóg leen bi waa quraysh euh, ne dañuy woote virage mooy mubaaraza ñu jàkkaarloo ayu tàmbalee xeex bi koor à koor ci waa lamsaar ñetti waa lamsaar jóg c'est kii Utbat ibn Rabi'a laaj leen ne leen yéenay kan ndax dañoo kagule woon doon leen xam ne ñu ne ñun ci waa Ansaar mu ne akfa'un kiram yéen da ay nawle yu tedd ngeen waaye nag du yéen lañ soxla voilà dem leen ñuy dem mu ne yaa Muhammad akhrij lana akfa'ana min qawmina Utba ne hé yow Muhammad yow la ñuy waxal ak eh, soxlaw ñii di waa lansaar même bu dee ne xeebuñu leen ay nawle yu tedd lañu waaye ñi ñu soxla laale fii ci Badar ñoom lañ bëgg a njëkk laale waaw ba ku nekk li ngay jaay ñu xoolal ko ci lambale ñun yéen lañ njëkk a soxla suñuy mbokk yi nga xam ñoo bokk kon nag génneel ñu yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñuy nawle bokk yoo xam ne ci ñun waa Quraysh lañ bokk yonent mi alayhi salaam jóg di tànn les yi war a dem mu ne qum yaa qum yaa Hamza waaw wax bàyyita bi nga xamante ne rakku papaam la ne ko jógal comme yaa ali mais ali mi nga xam ne doomu euh, kii bàyyita xam di abu taalib doomam ba pare mu ne ko jógal waaye qum yaa ubayda ibn alxaaris yow ubayda di doomi alxaaris xaaris boobu doomi almutalib mi nga xam ne mooy frère hashim mi ñu doon woowe abdul mutalib mu ne ko yow jógal doomu kooku ñu jóg ñoom ñooy ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam bañ ne nañ leen jóg deewi neewul ay wa nañu woo ñeneen waaye ci famille woom la njëkk te ku mu woo woon pare woon nga te lool sax moo la gën a loon waaye modèle boo ko doonee mooy mbir yi tàmbalee ci sa bopp voilà waaye ñëw rek lépp lu metti yow mbir yi kenn du leen gis ngeen nekk Europe voilà gaa yi di la marshal ah nga nekk sa biir Europe la nekk biir Paris nekk sa appartement bu baax di suivre les actualités ci si sa internet ak yooyu ñu lay jox ay dépêche nga nekk fa sa njaboot di au la heure boobu sa sa sa dooma ngay dem école yaa ngi koy yóbbu 11 heures nga war koo jëli ndax xale la wala kenn ki mu ngi université. kantaan ak ñi nga xam ne doomu baa dolla yi nga bàyyi leen ndakaaru fële ñuy génn ñu leen di dóor ay ay lacrymogène ak yooyee yow moom benn sox sox soxaaru lacrymogène du laal du la laal sa njaboot waaye nag buñ paree nag ba mar am ñu bari ñun ca faat naan ay martyr lañu ba léegi nag ba ñu gañee xeex bi yow nag nga dogee ne la jëlee sa ak si yàq sa njaboot gaay bi la yuuxoo ko kii xam nga ne kooku yéen foofu yi boppam ngeen waroon a xam ne kii jox ko réew mi du wóor waaw seetal nag ñi nga xam ne noonu lépp lañ doxale lu mooy nii ma décrire noonu lañ def bañ leen joxee réew mi est-ce que yóbbu nañ réew ma fu gën fa ko gaa yi fa gaa doon xeex lañ bëggoon mu jóge fa déedéet mënuñu ko yóbbu parce que ñoo xamante ne parewuñ seen dara lu leen takk bokk ci combat bi kooku bul yaakaar ne bu ngeen gañee man ngeen ko bu ngeen ko joxee réew mi moo dina leen doxal li ngeen bëgg kooku jàppale woon jàppawu leen nawle te ci loo nekkul loo xam dañ ko ne doo fi dugg déedéet moom moo ko choisir daw waaw ba affaire yi kii la daw yóbbu mu baale ak njabootam ngir ñu bañ cee fekke léeg sax ci réew mi lay nekk yéen ñay marche moom mu ngi ci réew mi biir biir biir Sénégal waaye moom du voilà yéen nag yéen a koy defal moom mu toog fee te kenn neew ko bul génn assiégé wuñ ko defuñ ko dara te benn mbokkam du ca bokk yéen ay dee yéen ay mëq li nga xamante ne mooy lacrymogène yi léegi nag ñoom nag bu ngeen paree ba nga ca dee ak yooyu ba ngeen gañe mu ñëw nag hoo hoo hoo nee na voilà moom la wal iyaadu billah yeneen tubaab yi saa saa nag xamal nañu déedéet mbir mi du loolu. voilà mooy tamit sëriñ bi nga xamante ne manoo fee woote gaa yi ñëw sa tool di liggéey te yow amul dara lu tax ci yow du nekk ci tool di ci sonn du yow du sa njaboot du dara ngeen toog ca kër ya sax yéen da du nekk bu lépp paree nag ba nga xam ne caméra yi war a ñëw ñuy wane la euh, euh, récolte bi ren ni mu doxe toolub sëriñ bi ni mu doxe nga door a agsi taxaw ñu lay jëli caméra loolu ñaaw na kooku xam nga ne moos sori nga ak njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ñoom ñooñu Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib mu woo ko ñoo ñépp di njabootam voilà léegi li ñu wax sànq ne lu tax Shafi'i rahmatullah alayhi alhamdulilah ak riwaay bi nga xam ne boo jógee ci imaamu Ahmad ibnu Muhammad alhamdulilah ne ñoom ci lañu waa banu Mutalib parce que Seydina Jubayr ibn Mut'im wal hadith qad rawahu al imaam al Bukhari ci kitaabu zakaat rahimahullahu ta'ala mu ne bi nga xam ne kon Xaybar ci la am. mango wañ fa jële yonent ma ne saa saam da te xumus ba un cinquième bi ndax wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa wa lirrasuli wa lidhil qurba wal qurba moom ñooy waa jege ñaale yonent ma lay salaam mooy ahlu baytam yi léegi mu jox waa Banu Hashim loolu ñoom xam nañu Jubayr ibn Mut'im mu ne man ak Usman ibn Affan ginnaaw gi mu nekk ñetteelu xalifa yonent ma lay saa saam dañoo dem ci yonent ma lay saa ne ko a'tayta bani Hashim waaw jox ka waa Banu Hashim ci xusu bi loolu xam nañu ko waaye waa Banu Muttalib ñi nga jox te alors que euh, Banu Muttalib ak ñun suñu maam ak Hashim ñoom ñoo bi manzilatin wahida ñoo bokk même kii ndax xam nga lan la xoolal jëlal euh, ñoom euh, xam nga Jubayr ibn Mut'im Adi ibn Nawfal mooy ay ay la lañu mooy Abdu Manaaf mi jur Haashim Muhammadu nuuri Abdillahi shaybata Haashimin wa Abdu Manaafin Abdu Manaaf mooy seen maam Abdu Manaaf dafa am doom ju tudd Nawfal mais am na doom ju tudd Haashim am na doom ju tudd Abdu Shams am na doom ju tudd Mutalib <laughs> voilà <laughs> léegi mooy gis nga Jubayru moom fële la bokk ci Nawfal ibnu Abdi ibnu Abdi Manaaf mooy Jubayr ibn Mut'im ibn Ali ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf ah waaw sëy kanta Seydina Usmaan moo ñoom Seydina Abu Sufyaan ñoo bokk Umayya Umayya nag Abdu Shams jur leen euh, Sufi euh, kii Abu Sufyaan ibn Saxr ibn Harb mooy non déglul Abu Sufyaan <laughs> mooy Saxr moom moo ci daa mel ni keroog dama juum <laughs> ne Abu Sufyaan ibn Saxr non Saxr mooy Abu Sufyaan te wax mooy Saxr <laughs> mooy Saxr ibn Harb voilà kon nañu def naan Abu Sufyaan ibn Harb wala nga ne Saxr ibn Harb mooy Abu Sufyaan moo doon dàkkante la mais turam mooy Saxr voilà kon Abu Sufyan muy Saxr ibn Harb ah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ah mooy Abd Shams ah moom frère la ci ki nga xam ne mooy Hashim ak Muttalib ak Nawfal waa léegi ñun problème bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñooñu Hashim mi nga xam ne mooy sa maam am di Muttalib moom ay sëtam nga jox leen te beneen frère bi di Abdou Shams ñun ñii ah <laughs> <laughs> joxooñ daa Abdou Shams ibn Abdi Manaf moo mu ne ko nag yeneen ci bari saa saam tontu leen Jubayr ak ki nga xam ne Seydina Usman ne waa banu Hashim ak waa banu Muttalib dañoo mas a nekk benn fil islam wal fil jaahiliya wal islam laata islam ñëw benn lañ mas a doon ak tamit ci voilà ñoom ñu comprendre ñu dem ñoom ñu ne kon loolu day wane ne yonent bi est-ce que xumus bi la leen dox te loolu waa jabootam la comme <laughs> ñoom ñu ne loolu woo tax kankaa boo maalikee yi nga ne boo Hanafi yeeg maalikee dañ ne non loolu tafaddulan kese la yonent bi saa saa da ko defaloon ngir gënulee ci ñoom ndax li ñu sonn ak yooyu kese waaye tekkiwul na ñoom ci ñoom lañ bokk bon bref waaye daal insha allah amaana li riwaay boobu njële imaam Ahmad tamuy ngiiru Shafi'i moo gën a dëgër ne waa ahlu bayt ñoo ñépp ci lañu léegi bu loolu leeree léegi nga ne ma mais attention parce que yow euh, comme que yaa ngi ci côté bii hadis bi ñuy bëgg a gis euh, kii yonent ma lay saa saam sëy naa kii euh, nu mu tudd moo tax yi ñuy wax ni après bu ñëwee ci hadis boobu bu ñu ci ñëwaat voilà ba mbësal ahlu bayt bi moo tax mais comme que xam nañ ci xuus moom yoboo ñu xuus ci benn yoon rek tànkee xas naa baaraam yi tooy na yoboo na lépp tooy rek waaw <laughs> léegi kon xadiis sayna Zayd ibn Arqam ba ca biti ca ca fin ba ba muy waaj a jeex e, dañ koo laaj ne ko waa alaysa nisaa'uhu min ahli bayti est-ce que waa kër yonent bi alayhi salaam ay soxnaam bokkuñ ci mu ne leen ah kay ahlu ci ñoom lañ bokk waaye dëgg-dëgg ñi tax ñuy wax. walakin ahlu baytihi man xurima sadaqa mooy ñi nga xam dañ leen a xaraamal xurima as-sadaqata ba'da dañ leen a xaraamal sarax muy zakat gannaaw yeneen tamale sax bañ ko xaraamalee ba pare teg leen ci tekkiwul mooy dund kon Seydina Ali mënoon na ko jël léegi non dañ koo xa yeneen tamale sax am la suñu borom xaraamal lool boole ci njabootam ci gannaaw waaw nag mu ne ko xaala mu ne ko ma man taalibe bi ne ko waa ñooñu man hum waa ñooñu ñooy ñan ñu xaraamal sarax. sadaqa muy mu ne hum alu ali mooy waa kër Seyna Ali wa alu Aqil frère am grand frère am Seyna Aqil wa alu Jaafar beneen grand frère am waa kër Seyna Jaafar wa alu ab wa alu Abbas ak waa kër Seyna al Abbas waaw mu ne ñii ñëpp xurima sadaqa ba ñu waa comme ñii ñëpp dañ leen xaraama sadaqa mu ne waaw mu ne mais du ñuy rek parce que Yonent bi alayhi salaatu wa salaam al imaamu Ahmad naka noonu taalibeem bi imaam Muslim xam nga wax nañ la yu gën a waa léegi nag dañu ñëw ci dalil yi xam nga saa wax naa doomi Haashim yëpp sëtam yi